farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi tasawuf wa ba'duhum lil hiqdi ghayru mu'tadin bihi wa kawni qalbihi dha maradi comme niñ ko waxe woon nag bii weesu kon sëriñ bi fii day ñëw radiyallahu anhu di wax ñi nga xam ne ñooy jam tasawuf ku nekk na nga koy jame waaw ku nekk daal <laughs> la tax nga koy jam ak na nga koy jamee waaw mu ne wa ba'duhum lenn li ci ñuy jam tasawuf lenn ci ñoom lan la lan moo tax ñu koy jam lil xeq di ndax kiñaan waaw iñaan rek lu baax lii nga xamante ne lu sell lii ñoom ñu ne moom la leen iñaane ña ca ne loolu moo tax xayru murtadi waa ji nekkul kuy gërëm kuy kontaan ci yoonu yi di tasawuf moo tax xayru murtadin bihi du ci gërëm mukk waaye wa kaw ni xal qalbihi za maradi waaye nekk la fait que mu mu bañ ko ndax iñaan waaye ndax lan xolam daa nekk xol bu amul rang ak feebaram ndax kiñaan bokk na ci feebar yi dina yées waaw li yonent waaye saab saab waxoon ne moo alxeqlu mooy mooy bañ mooy mooy iñaan moo xasabook yooyu presque ñoom niroo sorewuñu waaw een lañ ci am een une een lañ amal waa tasawuf lan lu tax lool kese moo tax ñoom bëgguñu koo gërëm ñoo gërëm lool te seen xol fekk seen xol daa nekk fa loo xam ne boroomu ràgg la boroomu feebar la ñenn ko mu ne wa ba'duhum yanmihi litta'ammuqi fi diini wal ifraati la ta'alluqi wa ba'duhum leneen wax na lu njëkk benn ñeneen ñi nga xam ne ñoo bañ tasawuf lan lañ ñoom lu tax wa ba'duhum ñoom lan mooy seen melo nan lañ koy defee yanmihi dañuy melale tasawuf li ta'ammuqi naan lii daal ak xóotal la dong ci diine quoi fi diine ci diine ji ah ñi duñu ëppal wal ifraati aku ëppal lii ak ëppal kese la waaw laa ta'alluqi amul benn lu mu lëkkaaloo bu mu am ak diine ah lii ak ëppal dong la aku xóotal ci diine loolu la ñenn ñooñ di wax ana ñeneen nga la ñuy wax mu ne wa ba'dhum yadhummuha lil kasali wa hubbi shahwatin wa kuthril malali mu ne wa ba'dhum kantaa ñeneen ñi moom am na ñoo xam ne <laughs> ndax dañoo bari ay ay ay funun shattaala xeq mooy bañ tasawuf ay funun la ay fànn la yu bari mu ne ñenn ñoom yadhummuhu day day day day day li tasawuf lil kasali ndax moom ak tàyyeelam ak tàyyeelam comme que mënu la def ni gaa <laughs> te tayeel ci jaamu yàllaa ko dugg képp ku mu gis ngay def jaamu yàlla di ci sawar du la neex waaw parce que image am nga koy renvoyer rek voilà mooy ne kii ni mu mel man noonu laa waroon a mel moo tax ku mel noonu bëggul di ko gis ndax da koy rappeler ni mu waroon a mel te barewul ngir mel noonu moo tax bëggu ko waaw ñenn ñi tayeel képp moo tax ñu bañ ko waaw ndax fii mu ne xam ngay la dox ci ponk tasawuf ah lu gisoon nañ ko ay ay sumtan wa ju'an surtout ju'an wajtinaabal bid'a tawbatan wa saharan wa uzla wax yow lan nekk fii gay la ndax tayel ñàkk lekk bu nekk bu ëpp waaye di noppi ci loo xam ne amul njariñ tayel ci def loolu di ko taxawe moo tax moom muy ŋàññ tasawuf wa hubbi shahwatin ak sopp ak dee gi nga xam ne moom la xolam daal di dee ci bëgg topp bànneexam waaw bëgg ay bànneex kese wa wa kufril malali ak bari ak toqi ci jaamu yàlla mooy deux bu dee jaamu yàlla moom mooy ñi nga xamante ne mooy façon wu day niroog li borom bi doon wax waaw ñoom yuraa'una naas gaa yi gaa yi nga xam ne ñoom bu ñu leen woowee ila salaati qaamu kusaala dañuy jóg nekk ñu tayal tayeel ci jaamu yàlla nag tax ñoo ñuy ŋaññ tasawuf ba pare bari ak tokki mooy dee ñu ne tokki nañ te ay caaxaat duñ ci gaaw a tokki kon ñenn ngoo ñeneen ñooy ñan mu ne wa ba'dhum yaqulu hadha ghulu fi diini hiina ma tarahu sahu wu ne ba léegi mbooloo yi nga xam ne ñeneen ci ñi nga xam ne ñooy dal di dugg tasawuf yaqulu la lay wax hadha ghulu ak teengal kese la ak teengal la fi diini moo ko doon wax li ta'ammuqi daanaka benn lañ lii ak teeŋal la fi diini ci wàllu diine kan moo leen wax ñu naan ay wayaw seen usla ki yii nii kan moo leen ko wax te wax nañ la bu nekk fi nga xam ne foofu la dëju foofu la jóge ci li nga xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam ak alquran léegi nag moom nag mu naan lii ak teeŋal la ci diine xiinamaa jamono ja nga xam ne i'tarahu la ko gaaral as-sahwu ak jam moom moo xamul juum xamul li muy wala mu jàng xam-xamam mayu ko ubbeewu ko lu lu lu weesu moom fi mu yem ndax daalika mablaghum na al-ilm loolee ñuy wax mooy fenn yem fa seen xam-xam fa mu yem foofu la waaw. léegi nag moom ak jamu daal di koy eh, gaaral mu mu xëpp ko waa tasawuf ne ñoom daa fekk ñii boo gisee lii ëpp ëppal la du loolu <laughs> waaw naan dañoo teengal. ñooñoo ngoog ñeneen ñooñal mu a wa ba'duhum yasummu anhu nukra ka anna fil udnayni minhu waqra mu ne wa ba'duhum na ñeneen ñoom xam nga nan la def ñoom yasummu anhu nukra ñoom moom tasawuf ci boppam xam nga na laa def la mo dañ koy dummóoyu waaw yasammu dañ koy bañ dégg anhu nukra ndax bañ ko an mel ni ci seen nopp yi fii fi ka an na fil udunayni mel ni ci seen ñaari nopp yi minhu waqra mooy ay lu diisaange moo ci nekk ngir di déglu daraay tasawuf ak lu ñuy wax bu ñuy wax sax suyuxu tasawuf uh, suuf yi day mer mel ni dañoo fatt nopp yi waaw loolu moo tax du leen dégg da cee tëx waaw moo ko def bëggu leen yóbbu ak déggam lépp bëggul bëggul dégg gaa yi waaw léegi ana ñeneen nan lañu def ñoom mu ne wa ba'duhum yaqdaxu fiihi jaara yufdi li kutubihi al-qara am na ñeneeni gaay moom ñoom yaqdaxu dañuy jam fiihi tasawuf ci biir waaw di ko wax ak seen làmmiñ di taxaw ci plateau télé rajo yi naan xam ngeen ne baaxul yonent ma ne saa saa masu fee bàyyi lii lii ak ëppal la lii ak teengal la lii ma ne ak ëppal la ci diine di ko wax ci rajo yi tele yi ci plateau yi ci internet yi Snapchat Facebook waaye yow Facebook sa waay ñoomin WhatsApp fu ne lay nekk waaw di fa nekk ci ci ci toit du monde rek di di di di kii di diaboliser li nga xam ne mooy tasawuf di ci jam jëxërën ci lu ne mbir amul dara luñ ciy nëbb di ci bind ay article ak livre waaw di jam masaayixu suuf yi suufiya yi ci loo xam ne ci bakkanam dengo la tegu waaw yuf di ba moo tax day wan li bi yi téere tasawuf yi yi nga xam ne ñooyu sell yi bu dee moom ñi muy dundal gis na ay faux mutasawwifa moo ko tey moo gën a xam ne a Cheikh Abdul Qadir al Jilani radiyallahu ta'ala ay bind ba ngi fi non mais la dem xool est-ce que kooku mel na ni faux suufi bi muy gis fii kii naan day wa jaare suufiyanke wu tamoo daq ray na waaw waxoon nañ la léeg-léeg ñiy bañ tasawuf am na fu ñu koy teg des fois du ñëpp waaw ndax ñi ñu dundal lañ gis aw xam nga ne suñu jamono ji bari na ñoo xamante ne bés bu ñu xoolee tasawuf ci li ëpp luy feeñ wallaahi dañ naan li baaxul parce que ñu bari dañoo tayel wax naa la bañ baax nañ ba ta xamuñu ne yoon wi mooy tariqatul qur'ani wa sunna waaw lu bari ñoom ñooy ñi nga xam ne yenn yi ñoom kese ko ñu may def waaw yenn yi ñii mbubboo suuf kese nga gis ci diine ji ñoom ñu ñeme koo def doo gis ibaadu yi jamais xelam fukki xelam xalaatul di def yoon loo xam ne moom ki naan moom moom ci yoonu tasawuf la ne dina ko permettre boppam waaw ci yoo xam ne yu xaram yoo xam ne dafa leer moom mu koy permettre boppam parce que ci yoonu tasawuf la ne diw mooy sëriñam waaw xam nga yooyu bari na ku ko fi weddi mooy da gis ma ne da gis jant bi ne lii du jant bi seen c'est nier l'évidence loolu am na mais nag loolu dalaa warul a yóbbe ci ngay dal ñépp demal ci dellu ci seen téere yi seen référence yi nga xool est-ce waa jii nag di dugg tasawuf jëhrën ci lu biir yuf dii di wan li kut bi téeréy tasawuf fa alxiraan doq ga mooy da koy dummóoyu wa zifra ak ngoj ga loolu la ko wolof di waxe mooy li nga xamante ne mooy yax bi nekk gis nga sa nopp bi nopp bi ca gannaaw gis nga nopp ca gannaaw yax woowu di nekk foofu mel lu génn loolu mooy ak zifra mooy loolu lañuy ñuy mooy dañuy wan gannaaw geeg loolu ak seen gannaaw nopp yi téere tasawuf fi mooy dañ koy dum mooy duñu ko sax liir ba pare di diaboliser naan ñii noonu lañ ñal loolu tooñ la man ngaa wax man ñi ma ci xam te dund ak ñoom te gis leen nii lañu mel ku wax la nga la nga seede la nga dund kenn du la ngañ waaye nag mënoo cee jël def ay généralité ne voilà kon lii mooy wane ne kon ñoom Serigne Touba ñii ñoom Cheikh Seydil Hadji Malick ñii ñoom a Cheikh Abdul Qadir Jilani ñoom al-Harithul Muhasibi yii ñoom al imam ah Sari as-Saqati as-Saqati rahmatullah alayhim wa radiya anhum ñoom al imam Abul Hasan ash-Shadhili ñoom imam Ibn Ata Illah al-Iskandari wala as-Sakandari radiyallahu anhu nga ne ñii ci lii lañ ñëwoon loolu tooñ la ndax am nañ lu bind nañ bàyyi fi dellul ci seeni téere bu ko du ba pare di dina askanale foo xam ne dëkkuñu fa voilà loolu tooñ la am na ñoo xam ne ñoom loolu la di dugg tasawuf ba pare dummóoyu téere tasawuf duñ ko jéem a yëra waaw loo ci xiila xaalatalol yonente bi alei saa salaam da ko doon tere wa kaana yakrahu xiila wa xaal wa idaat al mal bokk na ci bañoon moom yonente bi alei saa salaam xiila nee na ñaa yeey nee naa ci yoo xam ne tegul fen ak sànk alal